alhamdulilah waxdahu wassalaatu wassalaamu ala nabi mustafa wa ala alihi wa asxaabihi wa man wala kon tey dañuy ni ko comme ni ko mbokk yi euh, ci weeru Shaaban te léegi ñu ñu xaajal ko waaw xaajal nañ ko gisoon ni kon dina baax ñu daal di ci wala boog daal di lenn ci li aju ci woor siyam <clears throat> ba su gi jeexee ñu daal di dellusiwaat ci li nga mu ne mooy continuer euh, ci li ñu nekkoon ci shurut wudu euh, di euh, shurutu sola li nga xam ne ci lañu nekkoon kon tey dañuy rek day jël adama ci la sala dax téere bu bu deuxième bi la ba te ci madhab Hanbali la jël kitaabu siyaam yàlla sunu borom mu may ñu ak gudd fan ba ñu fekkee weeru koor joxe ko ci ngëm yàlla ak sàkku tuyaaba ga nekk ci sunu borom <clears throat> kitaabu siyaam mu ne asiyaamu fi lluga kullu imsaak fa yadxulu fihi alimsaaku an alakli dalik wa fi shar imsaakun maxsuus wa huwa alimsaaku an alakli walshurb وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس mu ne asiyaam su ñu waxee ci làkku larab lañ cay tekki la muy tekki moom mooy abstinence <coughs> mooy daal di fegu wala téye sa bopp mooy lépp loo xam dafa aju téye sa bopp dañ koy tuddee siyaam <coughs> ma tax euh, loolu li koy firndeel mooy Maryam la mu wax xeetam mooy inni nazartu rahmaani sawma lan ukallima al yawma insiya tey de daa am lu ma lu ma jaayante ak sama borom boog daa am loo xam dama ko dama ko <clears throat> mbébét sama digganteeg sama borom mooy dama mbébét aw woor te koor googu may lan du ma wax ak nit tey wala foofu noonu dafay mooy téye feegu gu muy feegu ci wax moom lañ tuddee sowum foofu noonu dafa ñëw ci li muy tekki ci làkku arab mu ne suñ ko waxee ci li nga xam ne kon moom mooy suñ waxee kon téye sa bopp ci lekk ak naan da ciy dugg <coughs> mooy lépp looy téye sa bopp rek fegu ca mën nañ ko tuddee suyaam waaye suñ ko waxee mu ne su fekkee dañ ca dañ kaa jublu ci sharia li ñu tuddee suyaam mu ne imsaak la moo bokk ak téye sa bopp goo xam ne dafay aju ci lépp lu jëm ci lekk ak naan ak lépp luy lu yàqu koor <clears throat> lépp loo xam dafay aju ci lekk ak naan lépp luy yàqu koor tàmbale ci fajar gi xotteekoo ba keroog gent bi di so <clears throat> mu ne huwa imsaakun al akli wa shurbi al muftiraat wa saa'iri al muftiraat min tuluu'i al fajri ilaa guruubi shams aw saa'iri al muftiraat ilaa min tuluu'i al fajri ilaa guruubi shams mu ne kon mooy ab téye sa bopp goo xam ne dañ ko dafa tënku ci lekk ak naan ak lépp luy toj koor fii nii xamle gi nga ko xamle am na lu des loo xam ne faw mu ñëw mooy an niya mooy yéene ndax limsaak li nga xam ne mooy bañ lekk bañ a naan ba lépp loo xam ne mooy dog koor loolu bokkul ci li nga xam ne mooy wala bokk mën naa bañ a doon koor shar'an ndax su fekkee ne yéene nekku ca kon faaw <coughs> moom yéene su yéene nga daal di duggee ci lay doonay koor ci yi tuddee koor ci sharia ndax nit su ci lekk ak naan ak lépp luy toj ko defu ko waaye nag amul yéene yéene woor loolu kenn du ko tuddee ci ci sharia kon fi faw dugal li xam mooy bin niyya su ànd ak niyya nag. alhamdulilah mustafa wa ala alihi wa kon nag dal nuyu mbokk yëpp di leen ziar yàlla sunu borom mu booleem defal tawfiq te defal leen ko <clears throat> comme ni ko waxee rek kon ci tàmbali bi doon waxoon ne euh, darsi bi kon day doon li remplacé duru si doon def day continuer lay doon waaye dañuy tëb ay abwaab wala boog dañuy dem sax si beneen téere ndax fa ñu nekkoon téere bi ñu nekkoon ñu amut luy wax ci koor am gis nañ ne koor gi mi ngi jege si. Euh, Chaban dugg nañ ci ba euh, léegi mu mu xaaj gis na kon doon na baax ñu daal di jël benn ay bunt ci di aju bunt moom day aju ci koor daal di ci taxaw nga daal di xam lenn ci attey koor bala ñu ci dugg nga daal di dugg ci jam yàlla googu ak euh, ak basira ñu gisoon ne kon am téere bi mu lañ bëggoon def suñu paree beneen téere bi ada machila sola ba tey ci madhab al hanbali la Euh, ñu ne nañ taxaw kon ci ci ci ci livre boobu jël xam ne mooy buntu ba ci mujj wala bokk na buntu yi mujj ci ki di kitaabu siyaam ñu taxaw si ba koor gi ba koor gi yéen ñu dellusiwaat ci ci buntu ba ñu nekkoon ci di alwudu ñu ne yàlla borom mu may ñu ak fekke euh, may ñu gudd fan ba ñu fekkee weeru koor may ñu kattan kattanal ñu ba ñu mën a joxe ci ay jaamu yàlla yoon yàlla di di jéggale àdduna ak euh, laaxira <coughs> kon ci kitaabu siyaam téere bi kon wala bunt bi ci as-siyaam lay wax mu xamle as-siyaamu fi luga mooy suñu waxee as-siyaamu fi luga ci làkk arab suñu waxee siyaam lañ ci jublu mu ne as-siyaamu kullu imsaak <clears throat> suñu waxee eh, as-siyaam lay delsi ci la muy tekki ci lak arab moom mooy téye sa bopp muy bépp abstinence bépp téye sa bopp dees koy faral di tuddee as-siyaam moo tax kii di Maryam alayhi alayha salaam wala bokk Maryam bintu Imran dafa bëggo yàlla sunu borom daal di jaarale ci moom miracle boobu di juddub Isa ibn Maryam lañ ko digal wala bu ñëwee ci ay nitam bañ ko laajee ngir mu wax la ko yàlla digaloon wax mooy lan inni nadartu lirrahmani sawma lan ukallima al yawma insiya man de dama mbébét sama digganteeg sama porom ab téye sama bopp imsaak lu mu téye boppam soow mu googu mooy lan soow dafa dagg waaw soow mu googu wax mooy lan du ak nit tey bu jëlee ci laay bu dañuy gis kon ñaari mbir moo amoon moo imma soo mu googu ñoo dañuy wax ne banu na seen seen woor ca bokkoon di bañ a wax ak nit waaye bu ñu tamit cax ñun ñëwee ak bi mooy lan mooy la mu digle tey woor googu muy wax mooy woor ci bañ a wax imaaw moom seen seen koor da caa bokkoon bañ wax waaye mu doon rek mooy tey li may téy sama bopp su ko jëlee ci luxatan dafay jub xocc mooy tey dama mbibét ci sama boroom ne du ma wax lam jël mooy sowum waaye sowum ani tey day téy boppam du du du wax moo tax siyaam su ko waxee mooy imsaak <coughs> mooy abstinence la ab téy sa téy sa bopp la fegu la jëm ci jëm ci ay ay mbir moo <coughs> tax boobaa mu ne fa yadxulu fiihi al imsaak an al akli wa shurb <coughs> moo tax nag li nga xam ne mooy lekk ak naan da cay dugg wal kalaam gayr dalik bépp tees boobu bay tees boobu mu ngi ko tuddee soom ci làkku arab mais li si mooy char nag mu ne imsaakun maxsuus <coughs> wa huwa al imsaak an al akli wa shurb wa saa'ir al mufattiraat min tuluu al fajr ila ghuruub ash-shams mu ne suñ ko waxee nag ci li nga xam ne moom mooy sharia jubluñu ca ludut kon téye sa bopp goy téye sa bopp jëm ci lépp loo xam ne lekk la wala naan ak lépp luy toj li nga xam ne moom mooy euh, moom mooy moom mooy koor <coughs> min tulu'i al-fajri ila ghurubi ash-shams tàmbalee kon ci euh, suñu tàmbalee ci su fajar gi xottee ko ba keroog gent bi di so <clears throat> kon nii la xamle li nga xam ne moom mooy moom mooy koor waaye xamle bi mën na cee yokku bi niya mooy ko nit ki dafay bàyyi lépp lu yàq koor ndax fii dafa def euh, li ñuy tudd dhikrul euh, aam ba'd al xaas mooy ba mu tuddee shurb ak euh, al akl daa tudd wasaa'ir mufattirat ak la des ndax xata fuqaha yi ak ñi nga xam ne ahlu luga saa'ir ñoom dañ koy dañ koy utiliser bokkut nga gis ne e yi suñu wax saa yi dañ koy jublu mbooleem loo wax lu ko dañ ciy jublu la des waaye ñaar bi dafay wër fii fii nii kon dafay ne da ngay bàyyi lépp luy soo waxee ne kon mooy imsaak goo xam ne gu gu ñu gu ñu gu tënk la mooy ak téye sa bopp gu ñu tënk la gu jëm ni ñu ko tënkee mooy lan binniya mooy imsaakun maxsuus booy dañ koo dañ tënk ci ay yoo xam ne nekkut ne ci lépp ngay téye sa bopp waaye am na loo sa bopp moo tax mooy mboolem mbir yi nga xam ne dafay toj koor waaye nag kon yokk ci biir niyya ndax soo daal di téye sa bopp ci mboolem mbiri yi yàqu koor waaye boole woo ca yéene am su fekk amut yéene su boobaa du doon du doon koor shar'an waaye da day tàmbalee kon ci fajar gi daal di xotte ko ba jant bi daal di <clears throat> ba jant bi daal di daal di so fii dafay yàlla taxaw fii tuuti mooy ndax dafa dugg dafa tudd li xam mooy tàmbali koor koor kan lay tàmbale noonu dinañ ñëwaat ci biir bunt bi dina ñëwaat ci ci koor famille famille yem mooy bisub koor mooy bisub koor kañ lay tàmbale ak kañ lay yem <clears throat> fii dafa ne min tulu il fajar min tului al fajar al fajar suñ nga waxee ñaari fajar wala fajaru al kaadib wal fajaru sadiq fajar goo xam ne fajar gu la nga fajar goo xam ne fajar gu dëgg la am na fajar goo xam ne fajar la fajar gi nga xam ne moom mooy ndaxaate mooy fajar gi jiitu fajar googu asamaan ci day xaaj ñaari xaar waaye nag da koy xaaj benn day vertical day amuk leer am ko lëndëm waaye nag leer gi lëndëm gi day day gën di wéy moom mooy dominer leer gi <clears throat> fajar googu noonu kenn du ca tere nit mu lekk waaye nag kenn duggu ci digal mu daal di julli fajar mooy fajar googu su xottee ko nit ki ba tey mën naa lekk ndax ba tey mi ngi ci guddi loolu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax mën naa dëppoog jamono ja Bilaal doon naddu wala boog day dugg ci loolu day yéen a inna Bilaala yu'adhin bil-layl Bilaal moom ca muy noddam ci guddi la. kulu washrabu xatta yu'adhin ibnu ummi maktum waaye nag lekk leen naan leen ba keroog ummi maktum moom di nodd kooku mooy nodd ci fajar gu fajaru as-sadiq kon fajar googu moom dafay xotte xotte ko xam ne ay canjar lay doon rek moom dafay xotteeku ci vertical lay doon boobu kenn du ca fajar googu noonu du tey nit dara mooy du ko mu continuer naka teemu lay du ko tey euh, euh, mu daal di mu daal mu daal di lekk suñ ko noddee tamit noddu boobu noonu mooy nodd kon fàttali nit ñi li nga xam ne moom mooy euh, ñu jóg julli moo tax sax yenn madahib yi ca foofu la ñuy waxee asalaatu xayru minan minan nawm ndax foofu noonu moom mooy fa nga xam ne ca dañuy wax nit ki nag jug leen na xam ay julli moom moo gën nelaw ñu daal di tàmbale préparé wu ngir daal di ñëw euh, jug <coughs> tàmbale fekk ni nga war a xëdd tàmbale ñëw ci xëdd ak ala kulli xaal donc fajar googu moom mooy fajaru kaasib moom fajaru saadiq fajaru saadiq nag mooy xar gi nga xam ne koy xar asamaan ci waaye da koy day xar ñaari xar d'une manière horizontale mooy alxaytul abyad ak xaytul aswad nga xam dañ ci ñëw yàlla sunu boroom naan kulu washrabu xatta yatabayyana lakum alxaytul abyad min alxayt aswad min alfajar mooy ba ràññee mbuum wala bok fil bu weex bi ci fil bu ñuul bi wëñ wu ñuul bi ak wëñ wu weex bi mooy day xaaj mm-hmm. ñaari xaaj asamaan si waaye nag da koy da koy day day day tàllee ko ci horizontal lay nekk te boobu nag fajar googu moom leer gi mooy dem ba daal dominer lu ñuul li noonu lay def ba bëccëg gi daal di bi daal di jóg <clears throat> fajar googu mooy fajar gi nga xam ne ci la koor di tàmbale léegi nit ki mën na wax ne ndax jamono ji ñuy def nag ba xàmmee fajar boobu <clears throat> su fekkee ne jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la woon boobu dañ daan xool fajar gi ba mu ñëw mooy saa bu ñëwee ba ci ñëw ci li nga xam ne moom mooy dëkk bi nit ñi daal di gis na fajar bi xotteeku na ndax fajar la goo xam ne ñaari nit duñ ci werante mooy fajar goo xam ne ñaari nit duñ ci rek ko gis xam ne fajar dugg na wuuteeg ni ñenn ñi jàpp jàpp ne lu lu jafe la waaye fajar la xam ne soo gisee rek xam ne fajar la. ci jamono yoo xam ne lamp yi bariwul woon wala boog amul ay lamp soo ñëwee ba ci taax yi wala boog ba ci eh, fi nit ñi daal di sànci yi ñi dañuy gis fajar gi <coughs> donte nag fajar ga soo delloo woon ba dem ci ginnaaw montagne ba fa nga koy njëkk a gisee ba amoo ñëw ci taax yi foofu dañ koy jàngee benn mbir mooy ne saxaabatul kiram lañu lu wér ci ñoom mooy daawuñu dem di ko di ko wuti danañ ñëw ci ñoom wala soo ñëw ci xadis bi nga xam ne luñ tudd sànq dañuy gis ne ca ba. day wax naan ki nga xam ne ibnu um maktum kaana rajulan ama dafa nekkoon nit koo xam ne ku ku silmaxa la woon laa yu addin xata yuqaalu lahu asbax asbax asbax daawul nodd luru des koo wax ne ko bët ji bët set na bët set na bët set na mu daal doogu nodd loolay wan ne kon dafay leer mu ñëw nit ñi nekkoon ca jàkka ja ñoo koy wax bët set na kon ñooñu demuñu daal di koy wuti lii ma wax ne teg sa baaraam ndax am na amal nañu solo ci liñu ñu dugg nii <clears throat> kon su fekkee ne ñëw na ci jamono ñooy bët set na xalaas ñu daal di mu daal di noddu su boobaa nag nit ngi daal di xam ne fii moom waratuñoo lekk kon foofu noonu su boobaa julli day dagan lekk daal di daal di ter ñu tere ko mooy julli lan julli fajar day dugg ñu daal di tere li nga xam mooy moom mooy moom mooy lekk ndax koor gi foofu lay tàmbale mooy tulul fajar as-sadiq léegi sunu jamono ji nu ñuy def <coughs> sunu jamono la chaque ne nit ki taax yi léegi daa bari daa bari làmp soo nekkee fi nga xam ne fa la ñu ci sanc yi nekk soo fa nekkee fajar bu naa dugg ba génn nga koy doog a gis ndax dafa am pollution dafa am benn pollution lumineuse boo xam ne mooy moom mooy am kon nu ñuy def <clears throat> euh, loolu li ko dimbali mooy évolution bi nga xam ne am ci astronomie évolu évolué na ko ba ñu mën a daal di calculer ñu tuddee crépuscule astronomique. bi su nekkee ci ginnaaw horizon bi jant bi ñaar yoon nekk ginnaaw horizon bi léeg-léeg ginnaaw horizon bi balaa fajar jant bi moom mooy balaa moo yëkkatu dafay nekk ginnaaw horizon bi ci la suñ tàmbalee gis ay leeram ay cenjeeram su commencé jege ci la fajaru sadiq ñëw fajaru kaadib fajaru sadiq daal di ñëw su ñëwee tamit su nekkee tamit ci ginnaaw crépuscule bi su nekkee ci ginnaaw li nga xam ne moom mooy euh, horizon bi ci la timis ki mënuy tuddee timis kon dafa am timis bu bëccëg ak timis bu guddi crépuscule tamit moom mooy wéy ba keroog su dem jeexee kenn jeeru suñ gisatut su dem su demee ba daal laqu làqu ci horizon bi ci lañ dem ba gisatuñ li nga xam ne mooy ashafaq ñu gisu shafaq googu ci la gée di dugg wala ñaari mbir yi mooy ñaari waxtu yi mooy ñaari waxtu yi nit ñi gën di wute wala ci li nit ñi di wute ak duggam ndax naka lañ koy calculer ci sunu moyens yu leer borom xam-xam yi xam ne seen xam-xam daa mat jëm ci loolu dañ koy calculer ci ay degré dañuy calculer crépuscule boobu noonu ban degré mooy correspondre ak alfajaru alfajaru as-sadiq <clears throat> moom ñetti degré yoo xam ne mooy yi gën a siiw yu nit ñi di taxaw di ko jël mooy douze degré quinze degré dix huit degré li may ni nag bàyyi lañ xel ndax lu ama am solo la <laughs> lu ama am solo la te ñu bari dañ ci duñ ci bàyyi xel am na ñu bari dañuy dañuy sikki sàkkaloo nit ñi ci heure yi ñuy julli Sénégal ndax baax na wala baaxul <clears throat> ak fu ko jëlee ak nuñ koy kan moo koy décider décision fii la xam nañ ne ci fajar mathalan fajar moom lañ ko war a julli li waat ci al-dhuhr ak al-asr ak al-maghrib loolu yomb la ndax nit dañ koy gis ni moom loolu am benn problème ja euh, midi jotee nit ñi ko gis naam jant bi soowee nit ñëpp xam ko loolu moom doom amul ixtilaaf mais fi mu ixtilaaf mooy lan mooy kañ la ñuy wax ne fajar gi dugg na ndax jant bi kenn du ko gis foofu kon ni ñuy xamee ne jant bi moom egg na fi nga xam ne ci la fajar as-sadiq di ñëwee. tayib su fekkoon mën nañoo dem xoole suñu bopp mu te mënuñu ko def sa bis bu nekk kon dañuy foog ñu am nuñ koy calculer <clears throat> damit ashafaq al ahmar da mooy li jumhur daal di wéyal mooy li gën a wér wuteeg al ahnaaf ci ñoo xam ne dañuy saxal ashafaq moom mooy al abyad bi nga mooy weex waaye bu bu xonk bi su jeexee foofu la ñuy wax ne gée dugg na kañ lañ koy xam dëggantaan ndax ba tey si taax yi ak li nga xam ne moom mooy pollution bi da gis ne asamaan dafay xonk ba doo mën a xam ne kañ ndax shafaq bi dem na wala demut <coughs> kon nuñ koy xamee ndax dañ koy calculer douze degré wala quinze degré wala dix-huit degré <coughs> soo xoolee li nga xam ne mooy li nit ñi daal di nekkoon ci jamono balaa mbiri dévolé mooy douze degré mooy nit ñi leen daan faral di ati mooy douze degré douze degré soo ko comparé ak dix-huit degré quinze degré fajaram moo gën a yeex fajaru dix-huit degré dina dugg ba pare fajaru quinze degré dugg fajaru douze degré doog a dugg fajal douze degré doo a dugg moo leen jiitu yenn saa ñu rawante lu mel ni fajalu quinze degré ak douze degré mun nañu rawante fa lu mel ni lu toll ni vingt minutes bu dee quinze degré bi douze degré xaw a toll noonu am différence bu ci am moo tax geewu douze degré teg mooy njëkk ñëw bu quinze degré bu dix-huit doo ci dugg mën xam ci lañ nekkoon ba ci ay jamono <clears throat> ñu laa di gis ne ñenn ñi gis ne liwir mooy li nga xam ci lañu war a moo dëppook fajar dëgg mooy dix huit degré ci dëkk yu bari moom la ligue islamique daal di jël daal di koy daal koy décider mooy dix huit degré mooy ci la ñuy jafandu tax jamono jooju ci la borom yu bari yu mel ni <clears throat> Cheikh Ibn Baz ni kon mufti Saoudia xataa Cheikh mufti Ali Cheikh ba jamono ñoom ci la ñuy mooy dix huit degré su dix huit degré jotee ci la ñuy daal di daal di ne fii de kon da fajar duggee. naam su dix su fekkee ne dix huit jot jot su du dix huit degré angle bi mooy dix huit degré dix huit mi ci angle bi diggante naam li nga xam ne moom mooy làqu gi muy làqu jant bi dañ tuddee crépuscule astronomique bi naam <coughs> làqu googu noonu am na yow joomi doxandi yoo xam ne gën naa ko détaillé euh, ku ci euh, mun na cee dellu ndax fii dañuy tënk rek <coughs> muhim waaye ba borom ñenn ñi daal di dogale loolu officiel daal di dogale officiellement ba ñenn ñi ne dix huit degré la ay borom xam ne bari nañoo delluwaat cosaan la mooy daal dem xool seen i bët ndax dëppoo na waaye ba ñu xoolee dafa am mbir yu bari dafa am wute gu ci am ndax ñoom yu bari dañoo gis ne ci dëkk yu wute ne li wéer mooy quinze degré bi <coughs> ku ci mel ni Cheikh euh, Salih ibn Usaym rahimahullah ci Hijaz moom dafa ni ay li nga xam ne moom mooy ay nongoom ñu dem. ca désert ba xooli <clears throat> ñu gis ne am na différence bu amoon diggante quinze degré bi ñoom jamono ji ñuy wax ne dix degré jamono ñu wax dugg na boo fajar duggagul dina des ay ay simili lu ci mel ni juróom ba fukk moom ci këram mu xool gis na tamit am na diggante ñaar fukki simili loolu c'est normal ndax fekkee da ngaa dem wuti ko yaa koy njëkk a gis bala mu ñëw ci taaxi Cheikh Dajimi rahimahullah <clears throat> ci suddu Saoudi na af moo chey mu teeraasam daal di séntu ko xool gis na tamit am na différence bu xaw a toll ni ñu sibili Chalbani rahimahullah ca Jordan yi tamit moom it xool <clears throat> nafsu shay ba mu gis na ne am na différence bu toll noonu Cheikh Taqiyuddin Hilaali rahimahullah loon tukki lu bari eh, moom it daal di bind na sa ab téere boo xam ne day wan di wér mu mooy quinze muy quinze degré ak yeneen yi boo xam yoo xam ne ñu ngi ci nafsu shay xool daal di loolu man mi ci bopp wax yéen <clears throat> balaa sax may gëstu ci loolu ba ma gisee fii nii ñuy wax 18 degré chaque koor damay dem di gëstu à chaque fois damay dem di ko séntu a chaque koor gi suy dugg ak suy génn wala boog su koor gi duggee damay dem séntu ji ko mu xool kañ la dugg muy xool ban heure la ñuy julli fajar ak li nga xam ne mooy mooy gée ma ma xoolee dama gis te dafa dëppoog 15 degré la dëppool am yeneen mbokk yoo tamit marché nafsi shay ba tey loolu daal dëppoo moo defee gëstu mu dëpp astronomie yi nga xam ne ñoom ñooy ñu jamono itam dañoo dëppoo ñoom it ci ne euh, li évolution bi dafa wane ne fajar as-sadiq ak li nga xam ne moom mooy euh, li nga xam ne mooy euh, dispa shafaq mi ngi tombeek quinze degré kon loolu soo ko xoolee da lay ne quinze degré moo gën a mooy bi ndax dix-huit degré bi ñoom heure bi ñuy imsaak <coughs> heure bi ñoom ci lañuy <coughs> arrêté kàbbare koor da fekk ne boobu fajar gi xottee ko gut asamaan dafa leen dem jamono ji ñu julli gee day fekk jee dugg na bokk na yi gën a wane ne 10 degré bi ci dëkk yu bari en tout cas dem nekkut lu wér mooy day gis ne gee comme ni ko Cheikh Ibn Baz waxee ak timis du faral di rombu di romb deux heures ñoom yenn saa été bi day am deux heures de trent diggante gee ak timis gee ak timis du ñu ramantee noonu. loolu nga jullee ko ca shafaq disparaître ma shafaqal wala bi ñoom ci shafaq ahmar la ñuy la ñuy la wax te bët soo xoolee man ay at ñetti bii li ma xam ne dama fay jàngale yëpp xool ñetti yëpp naam ci chaque ay at yu bëree bari chaque jour dafay dëppoo quinze degré loolu ko war sax doon naa dem di di di di xooli wala quinze degré moom mooy bi gën a wér degré mooy bi gën a bi gën a wér donte yenn ci boroxol mel ni euh, Cheikh Ali Cheikh jamono ji ba tey moom dafay jàpp ci dix degré moo tax la ñuy continuer di di fatawa ak yenn ci borom xam-xam am na sax yenn saa yi borom xam yi wax douze degré mais douze degré ci xot bi fu ci ak li ay astronome daal di wax ci jamono ji mooy mi ngi tombé quinze degré ko indi ñu Sénégal ci li ñu jafandu ba ma xoolee tamit Sénégal heure yi ñuy jox joxe ma comparé ko dafay dëppoo quinze degré mooy heure yi Sénégal yi joxe di julli la muy dëppool mooy quinze quinze quinze degré bi waaye nag loolu yëpp soo jëloon am na dëkk yu ba day jël douze degré waaye soo jëloon ne ñun ñu dem seeti ko maa dem seeti ko ci ginnaaw montagne yenn bon doo yëg tamit seeti ko séntu ko séntu ko noonu dafay dafay wala nga gis ko bala moo ñëw ci taax yi te yéen xon nañu xam ne ñoom taax yi la ñu xaar lu doog bàyyi ñëwee ci lañ doog daal di lañ daal ñu daal di nodd wax ne ne ko euh, nodd jot na kon boobu na ngay yëg ne lan da ngay yëg mooy lan mooy xataa kuy doon def ci douze degré tamit muskil amul te fekk na fajar gi dugg nag moom waaye kooku soo ko xoolee euh, jamono jami ji nga xam ne ca la ca la rek mooy jamono ji nga xam ne x na ci taax bi su fekkoon ne amul euh, pollution lumineuse yi am <clears throat> ki nga xam ne moo imsaak dix huit degré kooku moom dafa dafa dafa dafa njaayee ne rek dafa tàmbalee dafa dafa teel a arrêté waaye kooku amul benn muskil moom mooy 18 degré soo ci taxawee amul benn muskil lu dut ne wute nga ak sunna ci jege gi nga war a jege euh, yéexal gi nga war a yéexal xëdd waaye nag moom sa problème amoo ci ñoom it seen isha tamit amul problème ndax day fekk isha dugg na moom waaye dafay xaw a dafay xaw a guddee rek waaye fekk moom dugg gudd gudd na waaye 12 degré bi am problème tamit ci isha ndax ñoom soo xoolee isha dafa dugg gudd jour dëgg la jamono ñuy julli da ngi soo xoolee asamaan si gis na ba tey shafaq al ahmar mi ngi fi ba mi ngi fi ba tey waaye loolu amee tamit mooy lii cosaan ci mbir yi mooy nit ñi kenn du leen sikki sàkkaloo seen borom xam-xam caafat ci seen i ci ci seen i julli seen i mbir mu jaamoon àdduna te mbir day dellu ci dëkk ba nekk fekkee dëkk ba loolu la ñu dogal ne lii mooy heure bi naam daal koy jàpp ci calcul yooyu noonu borom xam ne daal di nekk kon lay cosaan mooy nit ñi daal di julli ci loolu bañ a daal di indil nit ñi sikki sàkk nangul ñëpp julli su demee nag gis na yow nag heure bi ñoom mi ñuy julli bu teel ak heure bi dëggantaan nga xamal ko gis ko sent ko gis ko bul si sa ko loo julli ci julli ak ñoom ci mbooloo soo baree su heure jotee nga julli ko sa ci sa ci sa rok bañ a indil jullit ñi sikki ak eh, ay xiiroo yoo xam ne yenn say da ngay awaamun ah, na da leen di sonal rek waaye doo leen doo leen dimbali waaye li nga xam ne moo wér mooy ci vérification mooy ne quinze degré mooy tombeek li nga xam ne moom mooy dugg dugg alfajru a sadiq naam pour nit ki xam kañ lay arrêté léegi si nit ni muy def nen la xamee quinze degré li ma gisoon kon ci li moom ba ay mbokk yónnee moom mooy Sénégal daf mel ni seen calcul calendrier yooyu ñuy woon mooy ci quinze degré la ñuy euh, la ñuy jëfandu lu dut ñu changé ko waaye quinze degré lañuy ñuy jëfandu waaye nit ba tey ci léegi internet permettre na nit ñi mën ngaa daal di dugg ci internet daal di def heure yi nga bëgg nga def ko selon le quinze degré selon dix huit degré wala selon 17 degré yaa koy lu neex mu ndil ko am na ñoom dañ koy def ci ñu koy tudde mooy selon ligue islamique selon bu ligue bu ulama des États-Unis selon ku nekk am na degré booy jafandu soo ko defee dina la ko andil nga mën naa xam yow heure yi nga xam ne mooy heure julli ci lay dugg wala du ca euh, du ca dugg su fekkee ne lii leer jaar ci jàll ci li ci topp maa ngi jégal nag dars bi tey préparé ma ko dama ko fàtte woon moo tax na dañuy jël tuuti rek ndax <clears throat> mbokk bi dama ko a doon ba gis mbokk bi yónnee message bi ma daal di daw ñëw tey fekkee loolu leer na fekkee embryo ma leen ñi xam ne dañ doon daw mat moom te doon def moom waxuma fi dara mat mi xam naa ñoom suñu déggee chiffre rek daw nañu yàgg <laughs> ay lu jara xel la waaye am nañu doon sonn naa benn bis euh, sa Lamine Sall mu génn di di sikki saako la di moom day xataraayu rek ci lu am ci xam lu bari ah heure yii fu mu nangam nangam. Sénégal commencé di sikki sakalo nii waaye seen li ma gisoon seen heure yi ñuy jafandiku en tout cas ci li nga xam ne moom mooy eh, la ñuy jafandiku seen fajar ak seen seen gée amul benn problème timis moom da am problème jant bi soobee dañ koy des koy gis ndax bi dëq dañuy xam jant bi kañ lay kañ lay so ak kañ lay fenk loolu ci gis la nekkul ci li ñuy calculer gée ak timis bi moo xaw a jafe ndax des koy des koy calculer le reste moom amul benn euh, amul benn euh, benn problème وقوله صوم رمضان أحد أركان الإسلام وفرض في السنة الثانية من الهجرة فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات est-ce que mbokk yi yéen a may dégg ba tey man nag wax may wax rek mu ne kon li nga xam mooy weer weeru koor moom Ramadan dafa bokk ci ab bànqaas la ab pilier la ci pilier l'islam te ñoo koy farataal ci jullit ñi ne ñoo koy farataal ci ñi ci atum ñaareel ginnaaw hijra yonent bi sallallahu alayhi wa kon booba mooy tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woor na juróom ñeenti juróom ñeenti koor la yonent bi sallallahu alayhi wa woor kon fii ne ñu njëkk a taxaw mooy kon woor moom daa bokk ci banqaasu pilier l'islam yi ngay bokk ci fondement yi fondement la su ko waxee nag moom muy jiitu leneen lu dut moom waaye kon man du ma woor waaye damay zikkar da ngay caaxaan rek naam ndax ku defut suñ la waxee nit ko digalee mu def lu farata loo xam da nga ko dama bëgg nga def ko ci lu war mu bako fa di la di di di la defal loo xam ne santoo ko ko wala boog soo ko santee tamit da nga ko sant ginnaaw la lee mu jàpp la di ko di ko di ko fay wala di nga ko di euh, ko gërëm dafay ndax boppam waaw mooy ba mbokkee ci pilier l'islam mooy ci nga yëgee ne kon képp ko am da nga ne man du ma woor jàpp ne woor googu woor coo kooku yéefar la ba ijma képp ku jàpp ne moom woor da ko wàcc mooy ne imtinaa mooy ne moom jàpp na ne woor wàcc na ko dafa mu jagle kooku yéefar la bil ijmaa ci dëppug borom xam-xam yi wala mu jàpp ne woon moom nekkul lu war euh, su fekkee nag ne bàyyi woor ci ak euh, càgganam ndax dafa njóobe ne euh, kooku mi ngi dàbbi ci ànd ak ma ngi dàbbi ci bakkaar bu maga a mag a mag a mag waaye mooy li gën a mooy ne. kenn du waxal génn islam waaye nag tabbi na ci bàkkaar gu mag a mag a mag te euh, bàyyil na boppam naam euh, ñàkkal na boppam tuwaaba yu baree baree bare ak yoon bu gaaw ci yoon yi nga xam ne day yóbbu day yóbbu ci ngën maa ne borom day yóbbu yóbbu àjjana mu ne ko ñu ngi ko ñu ngi faratal ci ñaareelu ñaareelu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu daal lañ ko faratal kon ñu ko faratal ginnaaw julli mun was ñu su fekkee ne Eh, jël nañu waxi borom ne asaka ñu ngi ko faratal balaa yéen a sabab di hijra waaye rek ñu ko ne moom mooy di koy tënk ci nisaab beeg yooyu ñu ngi ko daan ko faratal ca fa nga xamee ne moom mooy Medina mooy lan nisaab beeg ñaata la ñuy génne eh, aj mooy bi mujjee aj mooy bi mujjee wàcc ci ci ci ci arkaan yi <clears throat> la mu ne qaala Allah azza wa jalla muy tudd aay bi nga xam ne ci la ko yàlla faratala jullit ñi yaa ayyuha alladina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala yàlla sunu moo def ne kon yéen jul yéen ñi gëm farataal nañ ci yéen li nga xam ne mooy koor comme niñ ko faraatalee ci ñi nga xam ne ñoo leen ñoo leen jur fii mën nañ benn faida lugawiya mooy ramadan dafa bokk ci junte yi nga xam ne moo xaw a fis di ko di ci def alif laam رمضان kenn du ci am lépp ndax non propre Ramadan pas Ramadan beneen faayda xam doon nañu ko bàyyi xel mooy Ramadan al karim loolu tamit lii karim ñëwut ci lu lu sax ñu koy askanale Ramadan la wér mooy mubaarak mubaarak su fekkee ne ñi nga xam ne ñoom ñooy magharibi di wax mabruuk donte ku mel ni Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah borom ñu dañuy wax ne mabruuk dafay doon ci maf'ulu mbaraka mooy giréem rëpp gi muy rëpp kon la gën a wér ci alfusxa mooy mubaarak di nekk doon maf'ulu mbaraka ala kulli xaal lu siiw la loo xam ne magaat bi ñu koy faral di wax mabrukul iid mabruko ramadan wa ramadan ah, ramadan mubaarak kon yàlla sunu borom ne yéen ñi ci gëm faratal nañ ci yéen li nga xam koor comme ni nga ko faratal ñi nga xam ne ñoo leen ngir ngeen daal di am lalla su ñëwee ci ci alquran sunna nabi sallallahu alayhi wasallam fii nii day doon loo xam dañ ko dañ koo dëgëral mooy nekkut traite ji nekkul loo xam dañ koy espérer rek mooy ne eh, koor goo xam ne koor gu wéet la damay yóbbu nit ki mooy ragal borom loo loolu nañ ci nañ ci taxaw mooy nag fa wa qaala sallallahu wa qaala azza wa jal minkum ash-shahra falyasum wa in kaana maridan aw ala fa iddatun min ayaamin uxar fii suñ taxawee ci aaya bii nii yàlla suñu boroom dafa njëkk a wax ne yaa ayyuha alladina aamanu kutiba alaykum as-siyaam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun ayaaman معدودات من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر من وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فهنا تي وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين برم خم خم تنبلي تي سلف صالح صحابة te ci ndax aaya bo aaya bii nii mooy mooy daggitu aaya bi la bokk lenn ci aaya bi naam wala alladina yutiquuna ndax muhakkama la wala mansuuxa da foofu daanaan soo ko jëlee da koy tekki ni mu ñëwee ci littéral nag naan mooy ñi nga xam ne mën nañ ko ñoom dañoo war a daal mën nañoo leel naam ci saxaaba dañuy wax ne foofu noonu mooy yàlla bokk ci mufassirun yi dañuy wax ne yàlla ba mu wàccee koor ba ca jiitu mooy dafa tànnloo nit ñi ku am alal daal am alal daal di leel soo neexee nga bañ a woor ku amul alal nag mu daal woor mu daal di lu dut koo xam ne nga nekk ci tukki wala nga nekk ko xam ne nga da ngaa xeewar kooku moom beneen yeneen bis lay woor après yaay ba mu yàlla ba mu ñëwee nag daal di ne faman shahida minkum shahra falyasum daal di soxal lee mooy léegi koo xam ne fekk nga koor gi rek na nga woor rek léegi kon boobu moo daal di daal defar exception man kaana maridan aw ala safar fa iddatu daal bàyyi nga xam ne ñoo fee war a ñoo nekk ci tukki mais keneen ku dul kooku daa war a woor ñu ne kon aay bi daal na soxal bëri am nañu borom xam comme ni Ibn Abbas ci saxaabi kan aay bi xam ne dañoo mooy day wax ne ka nga xam ne dinañ ci ñëw dina ci ñëw cheikh bi euh, mooy ka nga xam ne dafa. dafa màgget am daal di mën kooku dafay leel bool na ci sax jigéen boo xam ne dafa ci boobu lay ñëwaatee euh, dafa dafa dafa dafa wan na lor wala muy muy nàmpal kooku la ñuy wax mu leel kon aay moom nekkul aay boo xam nañ ko dañ ko dañ ko na soxal ala kulli xaal euh, lu ci mu tax mooy weeru koon mu daa mujj doon du dafa war nga ne ki diggee ne kon ci laaj bii nii mooy nekkut lu lu jullit ñi kese do nekkut lu jullit njëkk a def julli ko def boo tax ba la Mariam wax ne na inni nazartu lirrahmani sawma mën nañ ci déggee kon woor naa am ngi mel noonu ak yeneen mbir yu sax na ñoom dañ daan woor te yàlla daf ko tasrifee comme niñ ko faral waaye lay wuteeg ñoom mooy nees ñoom lañ koy ñoom nañuy defee li nga xam ne moom mooy euh, moom mooy koor googu comme ni ñu ci ne bu leen def comme xam ne am na sax lañ def mooy di. Euh, mooy bañ a bañ a bañ a bokk nañ wutale mooy ñoom duñ xëdd ndax woor ga lay tàmbale ci euh, ci ci ci ci ci guddi ga tayib fii ni mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ne bu ne wa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج والحج وصوم رمضان لو أن بدأ إلى بوكتشي لنقابل موي xadis ñoo ci Buxaari dafa bokk ci li nga xam ne moom mooy xadis Abdullah ibn Umar dafa bokk ci kon eh, arkaanul islam mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne lislaam dafa tabaxoo ci juróom bokk na ci daal di seede ne amul kenn ci war a jaamoo ci dëgg ku dut eh, borom bi taxawal julli joxe azaka ak li nga xam ne moom mooy Ramadan muy xadisu Jibril qaala sallallahu alayhi wa sallam al islaamu an tashhada anna Muhammadan rasulullah tuqiima salaa wa tuuti zaka wa tasuma Ramadan وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا rawahu Muslim an Umar ibn Xattaab xadiis ibn Xattaab mooy Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tudd tamit am mooy ponk lislaam moo boole ci li nga xam ne moom mooy moom mooy moom mooy koor tudd ponk lislaam daal di ci boole li nga xam ne moom mooy loolu mooy koor sànq ñëwuñu ci xurubul xurubu shams da dinañ ci ñëw suñ ngir daal di leeral mooy jabal mooy ñëw li ñëw ci xadiis ñëw ci wane ne lii sunna mooy gaawal li nga xam ne moom mooy euh, moom mooy moom mooy dog jàpp naa tey mën nañu yem ci euh, xam naa xaw ma ñaata minute lañ def fekkee jot na quarante cinq mën nañ ci minute incha allah beneen yoon dugg ci tara il hilal ndax ay dafa may masaayil ci ñu nekk ci suufa muy séntu séntu séntu weer wallahu taala aalam الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله